ci jotaay bii ñu génn euh, gisoon nañu fi fi baabil muraqaba voilà ci baabu al muraqaba mu nekkoon euh, ci xadiisu numéro soixante cinq mooy xadiis bi nga xam ne moom lañ jeexaloon ci ñaari jotaay yi ñu génn moom lañ doon gis tey nag al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne as-saabi' an Abi Ya'la Shaddaad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaala annahu qaala alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da almawt walaajizu man atba'a nafsahu hawaaha wa tamanna ala allah rawaahu at-tirmidhiyu wa qaala hadiithun hasan qaala at-tirmidhiyu rahimahu allahu wa ghayruhu min al-'ulamaa ma'naa daana nafsahu haasabahaa kon al-imaamu an-nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil xadis bi nga xam ne moom la wax as mooy juróom-ñaareelu xadis bi xadis numéro sept te di xadis numéro juróom-benn fukk ak juróom-benn biñ tàmbalee téere ba ba léegi mu ngi soixante-six mu ne an abi Ya'la mu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xam ne dàkkanta la moo doon Abu Ya'la nan la tuddoon Shaddad ibn Aws muy Shaddad ibn Aws ibn Thabit ibn al-Mundhir ah Shaddaad ibn al-Aws mi radiyallahu anhu frère Seydina al-Hassan Haki Seydina Hassan ibn Thabit sha'ir Yonent bi alayhi salaatu wa salaam poète Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina ah Hassan frère am bu tuddoon Aws mooy baayu Shaddaad mi waaw muy Shaddaad ibn Aws ibn Thabit Hassan ibn Thabit voilà. dakkantalam moo doon abu ya'la am ñu ne abu abdirahman bokkoon ci waa lansaar ci waa banu najjar ci waa xazraj ah radiyallahu taala anhu taalibe la woon ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu mu ne an nabi muy toxale di jële ci yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama mu ne neena annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na ah alkayisu mu ne alkayisu alkayisu mu ne mooy mooy lan alkayisu mooy ki waaw mooy ki nga am ne dafa dafa am xel waaw al aqilul fatn dëgg man mooy ka nga xam ne daana nafsa daana nafsa xam nga mooy wàcce na bakkanam waaw wajanal jannatayni daan <laughs> alquran nee na meññeefu ñaari aljana yi ma tudd fii ci suuratul rahman daan dañoo wàcc loolu nag du àjjana yooyu mooy dañuy yoor boo soxlaa dara rek dañoo jege ñoom sax ñooy sëgg di la fekk xam nga fii ci àddina képp ku soxlaa lekk dara yaa koy uti waaw moo bëggee orange am garabu orange ah xanaa ba dëgg ci ron orange gi rek mu daanu même même daanoo sax foog ma xolli ko après wala ñu xolli ko yow boo soxlaa dépense yaa koy uti boo soxlaa saakub ceeb yaa fay wax la lu la neex ci koor gii di door a tàmbali ñetteelu fan ci koor gi bisub samedi waaw le trois <laughs> samedi vingt cinq mars <laughs> trois ramadan <laughs> j'espère que yaa fay tu bien ah sa caalit moom bés ko déggul sax daanaka moom ci noo diira la rek waaw dafa xew a xew a xew a xew a xew ba léegi jaratul rapporté jaratul ñu koy riwaayaaka waaw nekk fi naan <laughs> eh xam journaliste yi nekk fi naan eh il fait jour eh il fait nuit <laughs> eh il fait jour eh il fait nuit eh il est une heure il est quatorze heures lu tax parce que loolu ci lañ dëkk <laughs> yaa fayit yooyu kenn kenn kenn nettalee du say affaire tellement daa habituel daa rituel la léegi waaw waaw kon ne saakub ceeb bi waaw boo ko soxlaa yaa koy uti boo soxlaa zoos da ngay yaa koy seeti waaw bu ñu laaj ñu may la ko wala àqta du nee nag fële yawmal qiyaama kii àjjana contraire bi la moom la nga soxla moo lay fekk waaw gis nga bi ni ñuy jàllarbee ni ñuy soppandekoo ci mbir yi ko soobee suuf bii daa def lu waaye soxla yaa koy uti baa ñu may la ko wala allah eh, ajjana moom la nga soxla yow da ngay toog rek yow toogal rek di soxla waaw boo bëggee yow si bi nga bëgg dara rek day ñëw waaw kon nag mu ngi noonu waaw kon nag wajaral jannatayni daan kon daana nafsa mooy ku wàcce bakkanam waaye mu ne qaal Tirmidhi yu ca suuf imaamu Nawawi mu ne al imaamu Tirmidhi de nee na wa ghayruhu ak ñeneen min al ulama ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu ne maanaa daana nafsahu li nga xam ne mooy nag maanaa bi mu ne bi hadith bi ne daana nafsahu loolu mooy xaasabaha mooy xisaab na ko mooy na ko xisaab de waaw mooy na nga fexe yàlla yi jëlal sa bakkan teg ko ci kanamu balaasu digalu yàlla yi tere bi ana ban ndigal gu ñëw rek xoolal yow sa bakkan mooy sa bopp yow nan nga ci def tere bu ñëw mu te mu fekk tere bu bu taxaw parce que léeg-léeg di bàyyi loo xamante ne nii ko kenn du ko mooy yow pré yow yow yow affaire bi présenté wul ci yow fii ma nga dégg gaa yi ñu naan détournement xaalis public alal bi ñëpp moom budget bi nga daal di ciy jaaxaan tëdd ci loolu dafa xaraam yow nga toog waaye kenn falu la fen amoo benn responsabilité d'ailleurs amoo sax am xëy toog di nelaw ba heure bu la neex yeew toog kenn du jàpp ne yow fii mu ne da bàyyi di tourner ah non parce que <laughs> occasion nga détourné nga amul amoo ko bañ xool est bu boobaa yow kay bu boobaa nga xisaab nag sa bakkan booye gi nag buñ la falee après tant d'années de galère est-ce naan waay gis nga en plus wolof yi sax nee nañu bu la yàlla tàccoo xaw ma ku yàlla tàccu feccoo boo gañow yooyu xaral de yooyu waxi caaxaan la waaw yow woom la nga bëgg a tëral loolu lépp waxi caaxaan la waaw mooy après yow boo nag lañ lay xisaabi sa bakkan xool est-ce que li yàlla xaraamal ci laal alal ju la moomul ju la lewul est-ce que diñ ko respecté mbir boo ko bàyyee te yàlla tax waaw kay ko bàyyee parce que man damaa am ay bon man j'ai des j'ai des valeurs yow boobu yàlla la ci fay non j'ai des valeurs bon man j'ai des ay kii yoo xam ne bon yenn yi jombal naa ko sama kooku yàlla la ci fay parce que. borom bi du nangu lu dul loo xam ne dañ koo def ngir moom wala bàyyi ko ngir moom waaye naan man déedéet ba la moom waaye ñu ñëw di xeex ci toolu xare parce que moom il fi la bokk wala te ñoom ay jàmbaar lañ ma sa doon kon naka la xare bi amee contre yéefari te du ñëw wane fa jàmbaar kooku képp ku ne waa ji shahid la mooy yaa wax lu la leeru te loolu yeneen tone sa sam leeral nañ ko hadith gisoon nañ ko ar-rajulu yuqatilu yooyu yëpp gisoon nañ ko fàttale ko nga xadiis sooy naakan ku ko waxoon ha ha ha ha j'espère ko de xadiisu kam Seydina Abu Muusa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu kon nag mu ngi noonu kon <laughs> mooy nga xisaab sa sa sa sa bakkan ci digalu yàlla yi fii mu ne fii mu ne dangaa sonn nee nga xaw ma lan wala dangaa am ay intérêt yoo xam ne moo taxaw léegi julli jot na nooy def te boo julliwul léegi nii waxtu wi day génn nan ngay def est ce que da ngay topp sa intérêt sa intérêt mondain yi ah sa intérêt àddina ngay topp bàyyi fi jul waxtu yàlla wii mu la farataal boobaa nag la ñuy xool ndax xisaab foog ngay xisaabi sa bopp waaw ci digalu yàlla yi ak tere yam mu ne maanaawu imaamu Tirmidhi ak lenn ci ak lenn ci boroom xam-xam yi nee nañu rahmatullah alayhi maanaa daana nafsa mooy xaasabaha dinañ ñëw ci xadiis bi yëpp ni ko al imaamu Tirmidi indee rahmatullah alayhi insha allah kon mu ne al kayyisu ki muus man daana nafsa mooy ki nga xamante ne dafa wàcce bakkanam ba mu dëppoo ah seey ci ndigalu yàlla yi te sori li nga xam ne mooy eh, eh, tere yàlla yi mooy lan mu seey ci ngërëmu boromam kooku mooy ki nga xam ne daana nafsa mooy ki muus dëgg-dëgg wa amila te muy jëf maa alhamdulilah li ma ba'dal mawt te jëfam yooyu muy jëf ginnaaw bi mu nootee bakkanam lépp lu mu jëf muy jëf ngir la nga xam ne mooy ñëw ginnaaw faatu waaw waaw mooy bés ba nga xam ne ka lay dajeeg boroomam waaw waaw fa man kaana yarju liqaa'a rabbihi falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi 'ibaadati rabbihi ahadan ca suuratul kahf ca ca jeexitalu ca ca ca verset bu mujj ba laaya bu mujj ba fa man kaana yarju liqaa rabbih képp koo xamante ne yaakaar na képp koo xam ne yarju yaakaar na ëllëg liqaa rabbih daje gi muy daje boroomam mu xisaab ko fay ko li mu doon jëf in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu baax lu baax bu dee safaan safaan te xam ne dina dajeek boroomam ëllëg waaw di yaakaar daje boo gële te gëm ko lan lay def fii ci kaw suuf fal amal na jëf nu mu gën a waaw na entreprendre commencé di jëf ndax borom bi dañoo bind ngir ñuy jëf nekk bind ñu ngir ñu toog bisaale gu rëy gi dara toog rek comme li muy wax nii li muy jeexale xadiis tey mëbët kene déedéet fal yaamal na jëf amalan saaliha jëf ja jëf xam ne moo sell moo rafet te gi sell te rafet mooy bi borom bi ne lii moo sell lii moo rafet yonentam ne lii moo sell alayhi salaatu wassalaam lii moo rafet wala yushrik tangal la waay mukk bu mu bokkaale loolu mooy daana nafsa waaw bi ibadati rabbihi muy jaamu yàlla ahadan kenn bu mu ci bokkaale kenn du bakkanam di ko def rek ngir le plaisir de son nafs quoi parce que moom bu da koy soulager il est il se nag nit ki buy jaamu yàlla di ci sentir mieux mais loolu après la war a ñëw ginnaaw bi nga xam ne yàllaa tax ngay def mais bu loolu moo tax yow moom loolu nga ci yàlla waaw fa man kaana hijratuhu innamal a'maalu binniyyaat wa innamaa likulli <laughs> ci seen la tey te wa innamaa likulli imri'in nit ku nekk la may am mooy maa la nga xam ne moom la moom la moom waaw kon nag mu ngi noonu. kon wa de wa wa amilata muy jëf waa joojee li ma ba'dal mawti ah ca la nga xam ne mooy ñëw gannaaw dee di ko sóoraale de Allahu akbar ah, waaw bu ko defee bu ëllëgee bu duggee bu faatoo mu nekk leer ci bàmmeelam waaw waaye bu bu bu dekkee mu nekk xujja lahu loo xam ne lay lay doon ngir boobu ca kanamu boroomam mu ne waaye wala ajizu kanta ki nga xam ne mooy ki lottu nag ki nga xamante ne nii moom dafa dafa deytalu dafa dafa kii dafa gàttañlu wala dafa gàttañlu mooy al ajiz ki nga xam ne xam nga ajaza mooy lottu na waaw ajaza mooy lottu na waaye fii al ajizu waaw lu baax ndax moom moo ko teg boppam ki nga xamante ne nii moom dafa dafa dafa gàttañlu ci mbir yi waaw moom bu ñuy wax chantier yu baax yi daal bu teew moom day toog rek moom lañ wax bitaa lañu waaw ñàkk a def dara gi toog rek di xoole waaw mu ne kooku mooy kan mu ne man mooy ki nga xam ne atba nafsa moom moom moom le la def waaw daa jël bakkanam def ko muy topp ay bat ay ay bànnee xam kese waaw moom daal bakkanam bi fu mu ko conduire fa la jëm afara ay sama ni taxada ilaa hawa wa adallahu llahu ala ilm waaw xanaa gisuloo yonente lay saat saam mais yéemul ci waa ji nga xamante ne nii ittaba ittaxada dafa jàppe waaw ilaahu moom daal gis nga fii mu ne ki mu jàpp ne moom boroomam ki nga xam ne moom lay jaamu moom lay topp mooy hawaahu ay bànneexam allahu akbar allahu akbar waaw noonu loolu la ngay de waaw léegi ba mu defee noonu borom bi fa adallahu llahu ala ayb waaw borom bi daal di koy sànk ci kaw bàyyi ko ci moom dafa xam de waaw bàyyee ko ak bakkanam ba nga xam ne moom la jàpp bàyyi ko noonu ci kaw la mu xam waaw <laughs> ba pare mu tëj bët yeeg nopp yeeg yépp kooku kan moo koy gindi ku dul yàlla kooku moom xam nga ne kooku moom kuttus na wallahi kooku kuttus na kuttus na kuttus na kuttusu na kenn man ci aslëf waaw kon nag mu ngi noonu kon mu ne waa ji hein euh, dafa jàppe euh, wal ajizu walla ki nga xamante ne nii mooy ki ki ki ki toog gàttañ lu ci jëf yi lottal boppam ci jëf lu baax mooy man ki nga xam ne atba'a nafsahu hawaa waaw daa jël bakkanam def ko muy topp ay bànneexam segalu ko mukk ci bànneex yii nga xam ne dañoo xaram waaw te terewu ko muy muy muy sóobu ci nga xam ne ñoom la borom bi xaraamal wa tamanna ba pare ginnaaw bi mu defee lii lépp lan la def wa tamanna ala allah mu toog rek di mébét ci yàlla naan ah malgré tout ça nag ah borom yi moom moom moom moom borom xéewal la borom baax la dina ma jéggal dina ma dina ma dogal ci yar yén ma neen ci yaatu ji waaw moom kay moom ah ay doomu aadama lañ ñun dañoo feebal manuñu dara moo tax yii nii man manuñu cee génn ah suñu dund moom manuñoo de dund neneen ah xam nga yii nii borom bi daa def ne ñun ci lañu ne hmm, gis nga pieds yii ay yii nii ah ay yi gars yi naan ay xalaala ci yii nii non xam nga yooyu ñun ay yi ah, borom bi da koo daga da fee def ngir xanaa ñu koy jëfandikoo ah waaye ah, yow jigéen ñi nga xamante ne wala jigéen naan ah nga xam ne voilà yooyu xanaa ba pare naan wa tamanna ala Allah <laughs> muy mënat naan borom bi daal sawaay ah dina ma defalal quoi waaw moo tax ci ah, al-Jaami' as-Saghir <laughs> foofu hadis bi daa am lum mu ci teg. wa tamanna ala allahi al amani waaw moom ba gàttañ ñoom gi mu ne ci topp boroomam topp ay bakkanam ah amul dara lu muy def ñëwul dellu ci buntu boroomam wane ne moom da juum mooy jaam ta moo def lu mu waru def waaw waaye mu ñëw quand même ah, naan malgré tout ça quand même borom bi dina ma jéggal dina ma duggal àjjana ko waaw ci loo xam ne amul benn tuub wala ay dellu ci boromam déedéet loolu boo seerama waaw mu ne kon bu dee woo fii wa tamanna ala allah fala yem ci riwaayati imaam at-Tirmidhi bi rawaa mu ne rawaahu rahimahullah rawaahu mu ne soloona ko at-Tirmidhi yu daal imaam at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadiisun lii de hadiis la boo xam ne hasanun bu baax la waaw léegi qaala at-Tirmidhi bi mu ci teg wa ghayru min al-ulamaa maanaa daana nafsahu haasaba loolu wax nañ ko léegi eh, hadith bi al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko na ko noonu al imaam ibn Maajah al imaam Haakim al Haakim an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi waaye hadith bii nii eh, bo eh, imaamu Tirmidhi bi mu ko solo da ne haadaa hadithun hasan waaw non waaw waaw loolu dama ko dégg waaw rawaahu Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun hadith la hasan foog naa wax naa ko voilà. bu baax la waaye xadis bi boroom xam-xam yi rahmatullah moom da ko da ne bu baax la waaye boroom xam-xam yi dañ naan xadis bi dafa wéré lu tax ah moo tax même al imaam al xaakim bi mu ko soloowee ah dane eh, da koo soloo ne lii lu wér la imaamu Dahabi ne mukk waaw ne mukk xadis bi wérul xadis bi wérul léegi problème bi fan la nekk problème bi tirwaat yi la parce que bu dee imaamu Tirmidi parce que imaamu da koo soloo ah mu jaar ci Sufyaan ibn Waki' mais loolu mu ibn Waki' li ñi dañ koo bàyyi ci gàttal parce que ki ko doon bindal day bind lu ko neex moom mu bañ ne moom du dellu ci lool quoi am confiance ci bindkatam bi moo tax finalement gars yi dañ koo bàyyi voilà même bu dee te moom mooy Waki' ibn Jarraah sëriñu imaamu euh, euh, Ahmad boobu ak imaamu Shafi'i gisoon nañ fi bu yàggul rek imaamu Ahmad naan ki ñu nettali mooy Waki' te moom mii la imaamu Shafi'i doon wax bàyyam kii. naan shakawtu ilaa waki'in su'a waaw moom man jàmbat naa sama sëriñ ba di waqi' ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ruwasi rahimahullahu ta'ala al-Kufi borom xam-xam lu màgg boobu la tëree yi mbir waaw man sëriñu imaamu Shafi'i la woon borom mazhab bi rahimahullah alayhima mu ne damaa moom da mokkal da gaaw mokkal njëkk mënatu la mokkal bu baax nee na ma wax sama sëriñ bi jàmbat ko loolu wax ko ko mu ne ma da ngay bàyyi mooy waaw gis nga li ma doon wax sànq wala ci jaraay bee bee pa waaw bee paase baax na ñuy wax sëriñ bi di wax moom moom ci boppam fan la jaar xam nga yu mel nii koo xam ne yàlla taxu koo jóg du ko wax xoola imaamu Shafi'i fi mu tollu quand même mu def ci ay weer ak poème bi ci wax loo xam ne moom expérience boppam la ba mu ba mu nekkee di jàng waaw ngir wan na gaa yi man am na ay temps lii moo ma daloon sama sëriñ ba ma ñëw di ko wax mu ne ma bàyyil <laughs> waaw mu ne wax mu mu mu tegtal ma ilaa tarkil ma'asi ba pare wa arsadani mu xamal wa wala wa allamani anna al-ilma nuurun wa nuurullahi xam-xam leer la de te leeru yàlla bi du ko jox ku koy moy mu réparer tout dellu ci boroomam commencé di mokkala xam nga imaamu Shaafi'i rahimahullah mokkalam dafa garaawoon moom bu ubbee benn téere bu ko bëtam di xool mu koy mokkal bët bi xool na li muy xool mooy moom bi buy xool xool bu bu bu taxawoon nii gis ñu bind fii yëpp buy xool moo xam ne lépp d'un coup dafa defoon nag ba lool mënatu ko affaire bi kiiwu ko sëriñ bi delloo ko ne ko nag da bàyyi mooy yàlla waaw te d'ailleurs am na loo xam ne moo <laughs> ca nettali ba moom la defoon ci loo xam ne sax tayu ko waaw loolu dal ko ci waaw lan ngay xool bare boobu bu ñu ko tegoon ci ñun. donc gis ku baax. waaw kon nag kanta doom ji di Sufyaan ibn Waki' mooy Waki' ay kooku doomam ji nag tuddoon Sufyaan ibn Waki' moom boroom xam-xam ni dañ koo bàyyi ndax euh, euh, euh, bon moom dafa bañoon ne dara du dellu ci affaire am yi quoi xadiis yi muy nettali parce que bon te bindam bindamkat bi day bind lu ko neex mu ne moom déedéet moom am na ci moom confiance moo tax <laughs> imaamu Ibn Hajar al-Asqalaani ci Taqrib at-Tahdhib mu ne kaana saduqan illaa annahu tulliya bi wa bi warraaqih fa adxala alayhi ma laysa min hadiith waaw nag fa nusiha fa lam yaqbal fa saqata hadiithuhu waaw moom ku dëggula woon waaye dañ koo na borom bi da koo nattoo ki nga xam ne moo ko doon scriptam bi bi ko ko doon bindal ah da dugal ci hadisam yi parce que moo ko doon yi waa ji dugal yeneen. ñu ñëw di ko wax di ko laay mu ne moom déedéet du ci dellu loolu da koy garder waaw moo tax gars fa saqata mu rot xadiis waaye xadiisam loolu mooy te imam euh, ci moom da ko jële loolu benn problème la anana haddathana Sufyan ibn Waki' qala haddathana Isa ibn Yunus kooku mooy aljabal montagne bi kooku taxul ñuy wax an Abi Bakr ibn Abi Maryam kii nag mooy beneen problème bi Abu Bakr ibn Abi Maryam moom mii ab da'if waaw Abu Bakr ibn Abi Maryam moom wérul boroom xam-xam ko voilà loolu moo tax hadith bii nii am am ah, dafa am problème voilà moo tax Imaamu Nasaa'i moom da'if waaw waaw ad-Daaraqutni ne kii Hims yu mooy xom gaay naan Homs Homs Homs fële ci Syrie ba ah <laughs> xeex ab Bashar al-Asad ba gaaya siiwoon na fi ay jamono ah moom foofu la dëkk Hims waaye moom. matruk ku ñu bàyyi ay ay xadiisam la voilà ay waxam jar de dàq ganaar imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci at euh, Taqrib at-Tahdhib ne da'if waaw waaw mu ne moom dafa wéradi dañoo sàccoon waaw wa wa kaana qad suriqa baytuhu faxtalat waaw mooy këram la gaay la gaay toj benn sàcc ñëw wala ay gaay sàcc kër gi sàccaale téereem yi quoi te moom xam-xam bi ci téere yi la ne woon léegi mu rot mooy léegi li muy jàngale di waxe xadiis te moom nit la koo xam ne xamawuñ ko mokkal bu baax ci téere yi loolu sukkandu ko sàcc nañ téere yi <laughs> voilà moom mii nag à vrai dire moom mooy problème bi parce que ima wax naa leen imaamu Ahmad ibn Hanbal daal na koy solo xadiis bi mais imam Ahmad xam nga ni du jële ci Sufyaan ibn Wakiya <laughs> waaw <laughs> parce que baayu Sufyaan moom moo doon sëriñam waaw moo tax al imaamu Ahmad dane haddathana Ali ibn Ishaq qaala akhbarana Abdullah mooy ya'ni ibn al-Mubarak qaala akhbarana Abu Bakr ibn Abi Maryam mu ngi nii moo nekk fii an Damra ibn Habib ñii ñëpp ñoom ñoom wér na Damra wér na waaye comme ni al-Imam ad-Darimi wax ne thiqa voilà moom moom moom thiqa waaw al al imaam al Asqalaani yu di al Ibn Hajar ne siqa voilà ci Taqrib at-Tahdhib ne kii moom ku wér la voilà Damra Ibn Habib moom moo ko jëlee Shaddaad ibn Aws mbir mi mbir mbir mi mooy hadith bi day wër wër loo Abu Bakr ibn Abi Maryam te moom wax nañ la liñ la wax ci moom mooy ab da'if la léegi nag lii moo tax hadith bii nii boroom xam-xam ni nag hadith yorul de waaw dëgg la nag matni mooy kàllale bi dafa wéradi non da'ifu sanad yi gàll bi dafa wéré di mais matn bi li muy wax loolu moom noonu wax waaw sahihul matn waaw mooy mais manuñoo ñëw ne walla wér na wér na mooy dëgg la imaamu Tirmidhi moom moom da koo gis taxatta imaamu Tirmidhi moom taj na ci xam-xamu hadith voilà moom dafa jàpp ne wér na même bu dee ne ñaar moom bu dee tàlleen ñaari problème yi ci am waaw muy sëriñam bi Sufyaan ibn Waki' naka noonu moom muy Abu Bakr ibn Abi Maryam kon nag mu ngi noonu kon eh, eh, mu ngi noonale eh, maa ngi noonale waaw moom am na beneen càllale xaala bu bu mu jaar ndax dane xaa bi mu nee waaw ni léegi waxoon nañ dañu ñëw di hadis bi lépp li mu wax mu ne kon al imam Tirmidhi rahimahullahu taala wax nañ la kon al imam ibnu Maaja soloona ko al imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhim ak al imaam al Hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi al jami' léegi imaamu Tirmidhi dara qaala mu ne haddathana Sufyan ibn Waki' mu ne ñu nettali mooy Sufyan di doomi Waki' biñ la waxtaan qaala mu ne haddathana Isa ibn Yunus Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq ah, rahmatullahi alayhim an Abi Bakr ibn Abi Maryam mooy waajaango problème baango Imam At-Tirmidhi ne ha taxawal mu ñëw wa haddathana mooy xaaral maa ngi dem ci beneen tàll ha wa haddathana nettali na Abdullah ibn nettali nañu Abdullah ibn Abdirrahman ibn al-Fadl ibn Bahram léegi mu ne moom nga nettali leen qaala mu ne axbarana Amr ibn Awn mu jëlee ci Amr ibn Awn qaala axbarana ibn al-Mubaarak muy Abdallah an abi an abi Bakr ibn abi Maryam mooy waa ji ñëwaat na an Damrat ibn Habib an Shaddaad ibn Awf an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-kayyisu man daana nafsahu yeneen ma lay saa saam ne alkayisu ku muus man daana mooy ci wàcce bakkanam mooy moo ko xisaab voilà daal di koy teg ñett ko ba li nga xamante ne day nekk loo xam ne day topp yàlla waxoon nañ ko fan yee qad aflaha man zakkaaha dëgg dëgg daal di may texe ki nga xam ne moo fexe fóot raxas sellal bakkanam ci nan la koy sellale ci topp alquran ak sunna kon nag mu ngi doon tay sori yi nga xam ne ñoom ñaar ñoom lañ tere kon nag mu ne man daana na wa amila te muy logee di jëf li ma ba'da al mawt li nga xam ne mooy ñëw ginnaaw faatu wal ajizu waa ji nga xam ne moo lottu jëf ci jëf ci jëf lu bon ci jëf lu baax boobu moo lottu ci jëf lu baax mooy lan mooy ki nga xam ne dafa gàttañ lu ci jëf lu baax mooy man ka nga xam ne at baa dafa toppale nafsu bakkanam hawa jël bakkanam def ko li nga xamante ne nii moom ah ab saret jël bakkan bi euh, bànneexam def ko euh, kii fas wi léegi nag di xëcc voilà baat mooy euh, man ittaxada ilaahahu hawaahu voilà non wa tamanna ba pare nag mu nekk fi nag di di di mëbët ala Allah ci yàlla quoi naan yàlla woon lu baax rek la may defal te du tuub ne fii mu ne moom dara fii voilà. imaamu Tirmidi ne hada hadithun la boo xam ne bu baax la mu ne wa maana qawlihi man daana nafsa lii la imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala doon wax. doon wax lii la doon wax sànq naan al imaamu qaala Tirmidi wa ghayruhu min al ulamaa naan al imaamu Tirmidi da wax naan ñeneen ne maanaa daana nafsuhu haasabahaa kon al imaam at-Tirmidi rahimahullahu